abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasimia wa arba'a wa an ibni umar radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa cadwaa walaa tiyara wa in kaana ash-shu'mu fii shay'in fa fi ad-daari wal-mar'ati wal-farasi wal-farasi muttafaqun alayhi وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير رواه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله mu dikkaat ak ñun ci suñu bunt bi nga xam ne ubbi woon nañ ko ci suñu jotaay bi ñu génn ولله الحمد wal minna mu ne kon fii ñu génn mooy baabu na ani tatayur ah, bunt bi nga xam ne mooy wax tere gu ñoo xam ne lañ tere nekk dëkke gaafalaat gaafalaateeg seen façon caaxaan yooyu le waaw waaw léegi euh, gisoon nañ xadiisu Seydina Anas bu njëkk bi 1774 mu ne man Anas radiyallahu anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa adwa wala tiyara wa yu'jibuni al-fa'l banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey nag euh, ñu daldi jël beneen xadiis boo xamante ne nii mu ne muy mille cinq cent mille sept six cent soixante quinze mu ne wa an ibni Umar mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu taala anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laa adwa amul wàllaate ci noonu rek lu yàlla àndul wala tiyara gaafalaate yooyu moom amul wa in kaana shu'mu bu dee gaafal wala yooyu nga xam ne mooy augure bu baaxul yooyu bu nekkoon loo xam ne manula ñàkk mu am xanaa de fii shay'in ci dara fa fi daari ci kër lay doon ci kër dëkkuwaay ah, wal mar'a ak soxna si sa soxna wal faras wala sa waruwaay muy saw fas lii la mu ne muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko solo xadis ba ca tegu muy xadis mille six cent soixante seize mu ne waan Burayda ta mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Burayda ibnu al-Husayb al-Aslamiyu radiyallahu ta'ala anhu annahu an nabi anna nabiyya mu nekk ne yonent bi alayhi salaam kaana nekkoon laa yatatayyar doon woon gaafal mu ne rawaahu xadis bi solo na ko Abu Daawud al-imaam Abu Daawud bi isnaadin ci tallala saxiixin boo xamante ni bu wér la léegi bu njëkk bi mooy hadisu ibn Umar bi njëkk gis est ñoom ñaar dong ñoo ko solo na dane muttafaqun alayhi la ñu ne la hadis boobu al imaamu Malik <coughs> daal dina koy solo ci yeneen terme mooy kitaabul jaami'i maa yuttaqa min ash-shu'm mu ne xaa foofu imaamu si imaam Malik mu ne anna sayyidina ibn Umar mu ne anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaala ash-shu'mu fi ad-daar wal mar'a wal faras voilà mu ne loolu buy am ashum mooy euh, façon jàpp ne mooy mauvais augure boobu wax euh, pessimisme googu di lu dugg ak yooyu jàpp ne wow boobu mooy amaana gaafal googu xanaa bu doon am na te lool sax mooy dinañ gis ci biir xanaa ci kër wal mar'a wal faras waaw tax li yeneen si bari saa saa lu gën dëgër ci waxu borom xam-xam yi lu tax mu waxe ko nii voilà mooy lam dàqoon fee kon daa am ah, euh, ñu ne la xaaral dinañ ci ñëw kon al imaamu Ahmad koy solo naka noonu al imaamu Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Maaja mooy rawahu al-jamaa al imaamu al-Bukhari rahimahullah da koo tas na ko fu bari ci bërëb yu bari indi na ko ci kitaabul jihaad wa siyar baabu maa yuzkaru min shu'mil faras indi na ko kitaabun nikaah baabu maa min shu'mil mar'a kitaabu nikaah baabu maa yuttaqaa min shu'mil mar'a indi ak baabu laa adwa ci téere boobu tamit al imam buñ jëlee bu njëkk bi mu ne haddathana abul yaman hmm? euh, non euh, wala non lañ jël bi nga xam ne moo dëppook baabu tiyara voilà mu ne mu ne haddathani ah, kitaabu tiyara kitaabu tibb baabu tiyara mu ne haddathani Abdullah ibn Muhammad mu ne nettani si Sayyidina Abdullah ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Ja'far ibn al-Yaman Akhnas ibn Khunays al-Ju'fi Abu Ja'far al-Bukhari yi si woon ci al-Musnad rahimahullahu ta'ala dëkkoon fële Bukhara fala ne woon comme Imam al-Bukhari génn àddina 229 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Uthman ibn Umar mu nekk ñu nettali mooy Usmaan ibn Umar de Usmaan ibn Umar ibn Faaris ibn Laqiit ibn Qays al-Abdi Abu Muhammad ñi ne Abu Adi ñi ne Abu Abdillah al-Basri al-Bukhari al-asl rahimahullah génn àddina la 209 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Yuunus Abdullah mu nekk ñu nettali mooy Yuunus di Yuunus ibn Yaziid ibn Abi Najjaad al-Ayli rahimahullah mawlaahum al-Umawi mawlaahum al-Ayli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 al-Adawi al-Madani génn àddina la 105 am nay wuute rahmatullahi alayhi an Ibn Umar mu jël ko ci baayam de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi di saxaaba di doomi saxaaba génn àddina la 74 am ñu ne 73 wallahu ta'ala a'lam radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la adwa wala tiyara wa shu'mu fi thalath fi al-mar'a Hmm? waddar waddabba voilà noonu la ko ëndee fii hmm? allahu taala ahlam alam <coughs> <coughs> allahu akbar ah, ah. Hmm. waaw kon nag mu ngi noonu léegi ngaan daal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bu dee bi biñ nekk in kaana shu'mu mooy hadith boobu kitaabu nikaah la ko de baabu maa yuttaqaa min shu'mil mar'a voilà mooy boobu la ne moom Imaam al-Bukhari haddathana Muhammad ibn Minhal mu ne ne dem suñu sëriñ di Muhammad ibn Minhal dañuy ibn Minhal ibn Minhal at-Tamimi al-Mujashi'i ad-Darir al-Basri génn àddina 231 qaala rahimahullahu ta'ala qaala haddathana Yazid ibn Zuray' mu ngi nettali mooy Yazid ibn Zuray' Yazid ibn Zuray' Abu Muawiya al-Ayshi al-Ayshi al-Basri rahimahullahu taala gane sa addina 101 génn addina 182 am na wute rahimahullahu taala wala hadathana Umar ibn Muhammad al-Asqalani mu ne net Umar ibn Muhammad surtout ibn Umar la muy Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi Abu Hafs al-Madani al-Asqalani parce que dafa wàccoon Asqalaan fële ca Palestine moo tax ñu koy wax ki nga xamante ne mooy al-Asqalani rahimahullah <laughs> mbokk ñoom imaam alxaafis na xajar yi rahima bu dee imaam alxaafis na xajar misra lu dëkkoon mooy cosaan mooy seen cosaan voilà mooy asqalaan foofule asqalaan nag ci euh, bilaadu Shaam la nekk ca Jérusalem Jérusalem an abiihi mu jële woon moom ci baayam Umar jële ci baayam bi Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar an ibni Umar radiyallahu anil jamii' annahu qaala dhakaru shu'ma inda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala dañoo tudd li nga xam ne mooy gaafal ca yonente mi alay saa saa ba qaala nabi sallallahu alayhi wasallam in kaana shumu fi shay'in bu dee ne loolu manu la ñàkk ma am ci dara kon xanaa fa vid daari wal mar'ati wal faras mooy loolu tekkiwul ne dinañ ñëw léegi shara bi waa loolu ça veut dire que kon mooy am na ci yi quoi man nga gaafal bu dee du jigéen boo xam ne waa yow yii xaaral wala waruwaay wala dëkkuwaay nangam loolu <laughs> nañ ci ñëw léegi kantaal imaamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaji rahimahullahu ta'ala ba léegi kitaabu salaam baabu tiyara والفعل وما يكون فيه من الشؤم الإمام مسلم mu ne وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى mu ne nettali nañu sunu sëriñ Abu Taahir Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Tahir al-Misri rahimahullah gane àddina 170 génn àddina 250 rahimahullahu ta'ala wa Harmala ibn Yahya ak Harmala ibn Yahya ibn Abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo Imam ash-Shafi'i gane àddina 160 génn àddina 243 qaala mu ne ñoom ñaar qaala akhbarana ibn Wahb ma ki leen netta ma ibn Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawla Abu Muhammad al-Misri maliki bu mag bi gane àddina 125 génn àddina 197 rahimahullah wala ahbarani mu nekk ma xabaare man donc mooy Yunus di Yunus mi nga xam ne mooy euh, al-Ayliyu ni ñu gisoon sànq an ibn Shihab gis nañ ko daan Hamza de wa Salim moom mu jëlu ko nag fii ci yeneen ñaari doomi ibn Omar euh, leen muy Hamza ibn abdillah ibn umar ibn al-khattab ak mooy ak salim di sa wa salim di salim mi nga xam ne gis nañ ko ci tàllal imamul bukhari ñoom ñaar ñëpp ibn abdillah ibn umar radiyallahu anhuma hamza ibn abdillah al-Qurashi moom kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko doomu ibnu Umar la wa Salim Salim nag moo leen magoon radiyallahu anhuma ibni Abdillah ibni Umar an Abdillah ibni Umar radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la aduwa wala tiyara wa innama ash-shummu fi thalatha al-mar'a wal-faras wad-dar wala foofu mu indi innama mooy amul ba des lii ci lii rek la wala mais beneen bi dafa def ci teg ah, haddathana Ahmad ibn Abdillah ibn al-Hakam imam Muslim wa haddathana Ahmad ibn Abdillah ibn al-Hakam ibn Farwa Abul Husayn al-Basri al-Hashimi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 247 rahimahullah qala hadathana Muhammad ibn Ja'far mooy Ghundar gisoon nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala ci càllale bële lool mooy Muhammad nu ca hadis ba ñu génn bee weesu Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah si yowoon al-Basri ci Ghundar gane àdduna vers les années 110 génn àdduna la 193 imamulna qala mu ne hadathana Shu'batu muy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àddina cent soixante di bàyyi jiitlem ndax moo doon denc Muhammad ibn Jaafar ginnaaw gi an Umar ibn Muhammad ibn Zayd gis nañ ko sànq annahu sami'a abahu yuhaddithu mu ne dégg na baayam mooy Muhammad Umar dégg na baayam ni Muhammad ibn Zayd muy nettali an ibn Umar di jële ci maamu Umar mali radiyallahu anil jami' an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala in yakun min ash-shumi shay'un haqq fa fil farasi wal marwa wad daar bu dee ne nekk na ci gaafal dara jiw loo xam ne dëgg la kon noonte kon ci fas lay nekk wala jigéen wala kër léegi kon lii nañ taxaw ni nii léegi nag ñu xool xaleen xadis bi waan Burayda mooy xadis mille six cent soixante seize léegi boobu dane rawahu dane an Buraydata moo sayyidina jële ci sayyidina Burayda ibnu al-Husayb radiyallahu anhu mu ne anna nabiyya sallallahu la yatatayyar yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon voilà léegi moom kan moo ko solo moom kese dana rawaw Abu Dawud bi isnaadin sahih ya Abu Dawud moo ko solo ci càllale bu wér est-ce moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal moom na koy solo an daal imaamu Abu Dawud kitaabu tibb baabun fi tiyar la ko mu ne mooy foofu mu indi foofee la indi mbir mi mu ne haddathana Muslim ibn Ibrahim moom la imaamul Bukhari jëlee woon hadith biñ gisoon bi weesu muy Muslim ibn Ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi Abu Amr al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina tuutuutu nooy 222 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne Hisham mu nekk ñu nettale boo xoolee même. càllale imam al-Bukhari bi nii la ñu woon mais sauf que comme que sahaaba bokkul mu jële ko ci Hisham ibn abi abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i Abu Bakr ar-Rib'i al-Hafiz ñii ne Jahdari la al-Basri rahimahullah gane àddina vers les années soixante-six génn àddina cent cinquante-quatre am na wuute an Qatada ta mu jële ci Qatada ibn Di'ama ibn Qatada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Harith ibn Zaduz as-Saduzi Abu al-Khattab al-Basri gane àddina l'an soixante génn àddina l'an 117 an Abdillah ibn Burayda xam nga Qataada Seydina Anas la jële woon hadis ba la ñu génnoon jotaay bee ñu génn mais bii nag an Abdillah ibn Burayda mooy seex bi Abdallah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami di seexu Sulaymaan ñoom ñëw juddu woon jamonoy Seydina Omar ba kenn ki ñëwee benn jaamam ñëw daal di koy yëgal ne ah sa na sa mucc na mu ne ko rebeere naa la ñu toog tuuti beneen jaam ñëwaat ne ko mucc na sa soxna si mucc na mu ne am na ku la ci jiitu mu ne ko déedéet beneen keneen la muy xaar Seydina Omar ne ko looy xaar libéré ko moom tamit mu daal di koy libéré ñoo am ñaar ñoo nekk ni Abdullah ibn Burayda keneen ki mooy ki nga xam ne mooy Sulaymaan ñoom ñaar ñëpp mu nag ay juge la ñoon kii mooy Abu Sahl al-Aslami al-Marwazi al-Qaadi gane àddina la quinze ci xilaafa Seydina Omar ibn al-Khattab ginnaaw gàddaayu mu leen tubi alayhi salaam génn àddina cent quinze mooy cent ans pile moom la ko borom bi may moom mu dudd moom Abdullah ibn Burayda an abiihi mu jël ko ci baayam di Burayda ibn al-Husayb ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Za'a ibn Sa'd Abu Abdillah ñi ne Abu Sal ñi ne Abu Sa'san ñi ne Abul Husayb al-Aslami al-Basri deewoon na Kufa it ñëwoon na fi nga xam ne marwu tafala génne àddina génne àddina 62 am ñu ne la 63 di sahaaba bu siiw radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yatatayyar min shay yonent bi salaam doon woon gaafal ci dara wa te nekkoon na moom alayhi salaatu salaam gis ni kon hadis bi loolu la ci imaamu Nawawi yem kaana laa yatatayyar kese min shay bi sax indiwu ko waaye daa gis min shay ci dara wa te ne woon na moom alayhi salaatu salaam idaa ba'atha aamilan sa'ala an ismihi bu doon yónni benn waaye di ko yebal ngir mu gouverneur wala am lu ko muy yebal mu dem doxali ko benn soxla yu yenn ci gox yi. day laaj turam ne ko noo tudd fa in ajabahu ismu fariha bihi bu dee ne tur bi comme bu ne ko saalim laa tudd wala Assane wala yu mel noonu day kontaan ci tur bi <laughs> waru iya bishru zalika fi wajhi dañuy gis yeneen saa salaam mooy ak mbégteem ci euh, kii nii euh, ni mu dëppaalee ni borom bi dëppaalee turam ak li mu ko bëgg a yónni muy loo xam ne lu rafet ko wa in kariha waaye bu dee da laaj waa ji ne ko comme naar naar wala yu lëhëb laa tudd wala yu mel noonu. da ngay gis <laughs> nga xam ne du suur boo xam ne bu mu soppoon daal la mu ne ruya dañ koy dañ koy seetlu karahiyatu zalika que yonent saa sallam a ah, lii de des na koo gërëm de fii wajhi ci xar kanamam wa ida daxala qaryatan sala an ismiha moom lañ la doon wax ci yotaa bi ñu génn bu duggoon benn euh, gox da doon laaj nan la gox bi tudd fa in ajabahu ismuha bu dee ne turam daal dina koy euh, yéem fariha mu daal di ciy kontaan waru iya bishru zalika fii waji nga gis turu loolee ci li nga xamante ne mooy ci euh, ci ci euh, xar kanamam da nga koy seetlu dëkk gi wa in karyasmoha waaye bu dee ismaha bu dee nag turu dëkk moom ñu ko wax waaw ay fii moom <laughs> mooy torox par exemple dëkk bi torox lu tudd yu mel noonu <laughs> torox sur torox sur mer <laughs> par exemple <laughs> mu dañuy mel noonu ngay gis yoneen saa salaam kariya isma ruya dañuy gis loolee karahiyatu daalika mooy eh, kii bon le fait que daal ñàkk gërëm gum gërëm eh, eh, tur bu mel noonee daal fii daalika fii waj yi ci xar kanam kon mu ngi <laughs> noonu waaw <laughs> waaw Allahu akbar waaye am ko wel nii la imaam imaam kii Eh, moo tax ay di tudde la neex yooyu yooyu taxawul quoi moo tax imaam Malik eh, doon na eh, solo ci Sa'id ibn al-Musayyib quoi mu ne Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi boo demee Muwatta di ko ko gis daa laaj benn waaye ne ko yow noo tudd mu ne ko Jamra xam nga Jamra mooy xalu safara mooy xal quoi mu ne ko ibnu man kan mooy sa doomu kan mu ne ko ibnu man man moom mooy jub yow xal kan mooy sa baay mu ne Shihab Jamra ibnu Shihab mooy Shihab mooy aw jum waaw yooyu ñuy ak flambeau xaala min man xaala fu mu ne ko yow nga jóge fan nag fan foo jóge mu ne min al mooy fa nga xam ne moom day lakk xaala ayna ko foo dëkk mu ne xaala boxratu naar <laughs> gox ba nga xam mooy sawara boobu xaala bi ak bi ajha xaala bi daati lava côté ba nga xam ne fu may dëkk mooy côté ba nga xam ne safara boobu ngi wax lava <laughs> comme tur yi gëkka fa qaala Omar Omar Seydina Omar na ko adrik ahlaka faqad ixtaraqu dawal da bi say ñoñ ñoom lakk nañ waaw waaja bam demee fekk ay ñoñam daal di cramé ba jeex ab lakk daal di leen jeexal waaw kon nag euh, lii euh, mooy yooyu tamit il faut tamit di bañ a di jut ay tur yoo xam ne euh, sa doom nga koy tudde tur yu rafet ko waaw amul ne dañoo jur doom saabu mu jur mu faatu la après nga ne nañ ko tudde tur boo xam ne rek boo amaana dina ko fi dégg yooyu façon gëm-gëm yooyu moo baaxul tudde ko tur boo xam ne Euh, day mujj nag siiw après am ñoo xam dañ koy tudd seeni doom di ko kii mu siiw nga gis ñoo xam ne ñu baax lañ sax ñu kii ñu ko yor waaye boo seetloo tur ba fa mu jóge ay bëgguma la waaw bëgguma la ak yu mel noon euh, ngir wane bon comme que da doon am doom muy dem ñu ne ko léegi da nga koy tudd noo xamante ne amaana mu des léegi loolu borom bi da seetaan ci maadu teem lool am léegi nag ñooñu gën a enfoncé wu ci ngëm ngi gu bon boobu ñu am ki jàpp ne tur bi mu ko jox bu baaxul bii moo tax muy dund wala yasubillah kan mooy kan dundal kan mooy tax nit ñi des ci dund ko lu yàlla léegi nga jàpp ne yow tur bi nga joxe loolu la moo tax loolu ay mbir la yoo xam ne yu jara bàyyi xel la yu jara gindi ci xolu nit ñi ba ni nga xam ne la amee pas-pas yoo xam ne yu baax la quoi kon mu ngi nii kon xadiis bi noonu la léegi nag ñu ñëwee ci jàngatu suñu xadiis yi nga xam ne moom la ñu nekk hmm? ñu ne la léegi kon xadiis yi suñu lëkkaale mag suñu buntu d'abord li nga xamante ne day tere an nahyu anit an nahyu anit tatayyu waaw lii tere gi nga xam ne moom lay tere ci gaafal ak xeet yi nga xam ne yu mel noonee la voilà ñu gis fii yonent bi alayhi amul waaye bu dee dina am dara mooy ashumu fii shay daar wal mar wal ci kër ci soxna wu kër gi wala soxna wala ak soxna si ak fas léegi lii nii est-ce que saa saam li ne amul lool la sa xalaat fii dañ naan la mukk waaw moo la ibn al-Arabi yi mu ne comme ni imam al-Hafiz Ibn Hajar wax mu ibn ibn al-Arabi rahimahullah wal xasru fiha bin-nisbati ila al-aada la bin ila al-xilqa waaw mu ne loolu mooy yi ni di def seen seen kii yi seen seen seen seen seen ay gaaf yi ngeen di def ay gaaf ak mooy yu bari ci soxna ngeen soxna si ngeen koy def waa yow sa soxna si nga koy waxante ak soxna sii de soxna soo xam ne gis nañ ne bon yàlla def na amul doom yàgg na ak boroom këram waaw ah yow boroom kër gi moom kenn du ko wax dara mel ni ne man du la jóge ci moom moom <laughs> non gars yi jigéen daal moo sonn wam moom waaw yow sa soxna si wala bu dee daa yor loo xamante ni kër goo xam ne kër goo xam ne xat na bari ay problème waaw bu paree ci fuite d'eau yi wala fii wa ngi xar nga woo après électricité bi nangam yi yow yow moom sa kër gi nangam ak nangam hmm? duñu xool sax techniquement est lan moo war a waral loolu quoi déedéet <laughs> wala yaazu billah waaye sa war oto bi oto boo xamante ni nii wala fas woo ni nii nangam ak nangam mooy loolu daa ëppoon li nga xam ne ñoom ci lañ ko doon def yeneen tubaab yi saa saa nag di waxe noonu. mooy ki ñoom seen aada lu bari loolu lañ doon def mais tekkiwul na yàllaa bind lool que ne affaire bi loolu ko waaw loolu allahu taala alam kon kon loolu la waaw kon loolu mooy li nga xamante ne loolu la waaw mooy moo tax Ibn Qutayba ne wa waju anna ahlal jaahiliyya kaanu yatatayyarun fa nahahum an wa a'lamu anna la tiyara abaw an yantahu baqiyat at-tiyara fi hadhihi al-ashya' ath-thalath <laughs> Qutayba moom mu ne mooy waa jaahiliya dañ doon def di gaafalaate ay gaaf ci yow ma noonu di gaafalaate yeneen saa salaam ñëw tere leen ko ñuy continuer léegi nag mbir yi des ci ñett yi waaw euh, léegi <laughs> kon loolu sauf que loolu daa am problème mooy euh, euh, moo tax imaamul Qurtubi ne wala yuzannu bihi annahu yaxmiluhu ala ma kaanat al jaahiliya tantaqiduhu binaana ala zaalika yadur wa yanfa bi dhatihi fa inna dhalika xata wa innama ana anna hadhihi al ashya hiya aktharu ma yatatayyaru bihi an-nas fa man waqa'a fi nafsihi shay'un ubiha law an yatrukahu wa yastabdila bi ghayrihi léegi mu ne imam at-Qurtubi ne lii moom du wax ju ñu mën a jàpp waaw ndax imam nu Qutayba lii mu wax mooy kon dañ leen a tere ñu bañ ñu continuer ñett mu des ci ñett yee mu ne loolu kenn mënu koo jàppe noonu parce que loolu ça veut dire que yooyu ñoom dañuy lore ci seen bopp comme ndaw si kër dëkkuwaay yi ak li nga xam ne mooy euh, warwaay yi waaw loolu nga xamante ne mooy pas-pas waa jaahiliya goom jàppoon ne yooyu dañuy lore li ñuy li ñuy aayal gaaf loolu am njuumte la jàpp ne loolu la loolu li muy wax mooy li ñu waxoon sànq tey maam nuwaara bi doon mooy li ëpp ci nit ñi lool lañ la ñuy jaafal waaw waaw képp nag koo xam ne loolu dal la ci lenn pour nga bañ a am euh, pas-pas bu bon boobu ah mooy dagan na nga bàyyi ko loolu comme ni dagan nga fase nit wala wala nga am ab dabba nga jënd ko jëndi beneen parce que ça te ça ne t'approprie pas waaye sa Toyota bi wala sa sa Twingo bi yaa ngi ci am problème yu bari nga jaay ko mais bul jàpp ne voilà yee passe-passe yooyu bu mu la ci pousser waaw te tamit bu ne naa ko téye ba pare téye ko ba pare comme tine ni yor passe-passe yooyu day jàpp ne ah moom saa boo ko cuqi ah yi dañu tàkk ndax loolu bu boobaa ñu ne la wu ci ngir nga passe yooyu bañ a def ci yow. waaye tekkiwul na yooyu dañuy saxal dara wala dañoo nekk di di di di di di di di di def dara moo tax <laughs> lu mel nii Sayyidatu Aisha da doon bañ sax hadis bii ne loolu noonu yoneen saa sa waxul loolu voilà ne ne gis nañ Sayyidina Abu Hurayra tamit solo na hadis yu mel ne ñeneen mais bi waa ji dana ko Sayyidina Abu Hurayra wax na gis nañ ni mu wéetu ji Ibnu Umar du moo solo lii mu ne non yoneen saa sa waxul bi muy dugg si daa dugg si fekk yonent bi alayhi salaam am lu mu doon wax voilà waaw mu ne euh, euh, euh, bi mu ne mu ne mu ne noonu Abu Hurayra jàppul innama innahu daxala wa huwa yaqul daa dugg fekk yoneen saa sam di wax qaatala Allahu al-yahuud shum fii salaasa waaw mu ne moom bi muy dugg si daa fekk yoneen saa nekk fi mu bu muy dugg si dégg yoneen saa naan mais déggul loolu daa ñëw fekk yoneen saa sam am lu mu doon wax moom mu jàppul mu jile que ah borom bi rëbb na yahuud yi ñu ngi naan. ay gaaf ci ñett la nekk après tudd léegi ci la tudd lii léegi nag moom mu jàpp ak sub mu fii salaasa googu moom loolu la jàpp ci wax ji mais jàppul qaatalallahu alyahuda yaquluuna waaw mu jàpp leneen li waaye loolu hadis boobu wérul parce que mag Makhul moo ko jële ci say moo ne Sayyidatu Aisha ko waxta hadis boobu Makhul mu ngi ci eh, Abu Dawud at-Tayalisi moo ko solo mag Makhul ne dañoo wax Sayyidatu Aisha na ko Abu Hurayra wax na mais dañuy gis ne hadis ñu nekk sax Abu Hurayra koo solowul Sayyidna Abdallah ibn Umar di wane ne loolu de toute façon wéeti ci ñu bari te hadis bee di nettali lee ci Sayyidatu Aisha lay sa bi wér voilà loolu al imaam imaam al Hafiz Hajar mu ngi naan imaam Ahmad imaam Ibn Khuzaymah ak solo na tam ci yoonu Qatada an Abi Hassan kene daam ñaari gaay ci Banu Amir yu dugg Sayyidatu Aisha ne ah Sayyidina Abu Hurayra ne at-tiyaratu fil faras wal mar'a wad-dar waaw <laughs> nee na yonent bay saar nee na gaafal ci ñett la nekk ci fas soxna ak tamit kër sayyidatu Aisha fa ghadibat ghadiban ghadaban shadida mu daal di mer mer gu tara tara tara wa qalat ma qaala ne yonent saa sa waxul loolu ah wa innama qaala inna ahla al jahiliya kaanu yatatayyaruna min dhalik dane woo yonent saa sam dafa jahiliya ñoo doon ay gaaf ci yooyee di gaafal ci yooyee waaye de toute façon lu mu ci man di dem mooy ne sayyidatu euh, Abu Hurayra li mu dégg loolu la yeneen saa sa wax bokkul ak euh, mooy comme Ibnu Umar ni yeneen saa sa wax na ko mais sauf ka léegi li mu ci jublu mooy dëkk euh, finalement day doom de ni sa Aysa doon taxoon mu dàq mbir mi mais yeneen saa sa wax na ko kay waaw waaw loolu wax na ko ah waaw mooy que ne de toute façon loolu lañ gëmoon waaye yoneen bi saa saa da koo tere nit ñi. waaw waaw moo tax du rek waa jaahiliya la doon décrire kese mu jeex moo tax imaam Ibn al-Arabi ne euh, kanta di wax naan loolu waa jaahiliya kese la loolu moom saaqit hada jawaabun saaqit li annahu sallallahu alayhi wasallam ah, lam yub'ath li yukhbira an-nas an-nas an mu'taqidatihim mu'taqadatihim al-baadiya wal-haasila <laughs> wa innama bu'itha li yu'allimahum ma yalzimuhum an ya'taqidu mu ne kanta rek bëgg a dàq mbir mi noonu ne mbir mi yeneen saa sam da doon wax waa jaahiliya li ñu doon def noonu lañ jàppoon mbir yi kese mu yem foofu loolu moom lu rot la parce que yonent amul benn yonent bi nag saa sam bi yónnuwu ko ngir rek muy nettali nit ñi li nga xam ne mooy seen pas-pas yi weesu yi amoon ak léegi waaye dañ koo yónni ngir mu jàngal nit ñi ba pare eh, eh, eh, li nga xam ne moo tax ak ñoom moo war ci ñoom ñu daal di koy pas voilà kon loolu la moo tax saxaaba yi ko jëlee ñoom comme Hakim ibn Muawiya ne leen saa salaam dégg naa leen saa salaam mu naan laa shu'ma wa qad yakunu shu'mu fil mar'a wad daar wal faras waaye même bu dee sanad boobu am na da'f comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax mais am na yeneen saxaaba yoo xam ne daal dinañ solo lool mu ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne wa qaala Abdurrazzaq fi musannaf an Ma'mar waaw mu ne jëlee na ci Abdurrazzaq mu jëlee ci ci musannaf bi mu wax ci téere boobu. yu jëlee ci Mamar mu ne Mamar nee na damaa dégg man yu fassiru hadha al hadith yaqu shumul shumul mar'ati idha kana ghayru walud wa shumul faras idha lam yughza alayhi wa shumul dar jaarun su mu ne dégg naa kuy koo xam ne mu ne euh, euh, dégg naa ku naan euh, kuy tekki naan shumul mar'ati mooy le fait bu newul fil mar'ati jigéen ay gaas ci jigéen mu ne loolu mooy bu dee du jur doom am na ku ma dégg mu koy tekkee noonu bu dee kër mooy dëkkandoo boo xam ne bu baaxul la bu dee nag warwaay moo xam ne mooy boo xam ne nit ki ma succee euh, dem daal di xare ji voilà léegi sauf que loolu euh, euh, mu ne après Abu Dawud soloo na ci at-Tibb an Ibn al-Qasim muy taalib imam Malik mu jële ci imam Malik annahu su'ila anhu fa qala kam min daarin sakanaha naas falahu imam Malik ne ñaata ci ay kër la ay nit dëkk daal di alku ah? mu ne loolu imaam Ibn Arabi ne imaamu Malik nag lam yurid Malik idaafata shumi la daar imaamu Malik jubluwul ne gaayaf ga ca ca kër ga la nekk wa innamaa huwa ibaratun loolu ab kaddu la an jaril aada keni aada yu ba ñoo gis képp ku fa dëkk ñu fa dëkk am lu leen dal mu mu ñu askane la ko noonu waaw fa ashara ila annahu yanbaghi lil mar al khuruj anha bu boobaa nit ki façon yooyu bu mu dem di fa sànni boppam naan sama yoon nawu ci non yow bu fa dem siyaanatan ndax la daal di mo euh, aar li'tiqadihi paspasam an ta'alluq bil batil mu bañ a taqaloog li nga xam ne mooy ay neen yu mel noonu ñu naan wala kër gi la kër gi comme que la bu fi nekk di jéem naan wala nangam da ngay dem dara xutala ko wala benn palanteer wadd daal sa kaw nga ne la gaay waxoon loolu nag ngir bañal la ko mu ne la yooyu bu fa ci dem waaw bu ci dem sax waaw te du nekk na da ñàkk caa dem daa fekk nga gëm ko gëmoo ko voilà tegal nee ta xam ne yàllaay dogal <laughs> waaw waaw mu ne imaam al-Hafiz ne wa qila ma'na al-hadith anna hadhihi al-ashya mooy ñett yi yatulu ta'dhibul qalbi biha mooy nit ki bu ci nekkee ba pare lu ñaaw di ko ca fekk am soxna soo xam ne manoo am ci moom lu baax lu ñaaw rek ngay jëlee ci moom benn wala sa kër goo xamante ne daa xat ba pare di am ay problème kese wala sa warwaay woo xam ne jaruñu la dara da ngay dóor ba boo génnee fii war a dem fenn ñépp dégg la waaw puus leen fii nangam ak nangam bu dee oto la bu dee fas ngay dóor ba sonn du yëngu wala mbaam wala yooyu nu ne <laughs> loolu <laughs> day yàgg anna yatulu xal bi day yàgg di mbugalu xol bi bihaa ci lool maa karahati amriha li mulazamatiha bi sukna ànd ak bañ mbiram ndax li nga xam ne nit ki day takkoog di dëkkoog moom mooy manu la sakkoog mooy ñii muy takkoog moom la waaw ak bi bu dee soxna si koo xam ne moom mu la dëkkal tout le temps kër gi fa lay fanaan fas wi moom la bu waree génn wala war waay wi moom la war a utiliser euh, euh, euh, walaw lam ya'taqidil insaanu ma fiha même bu dee nit ki gëmul loolu sax que li gaa yi wax naan wala moom day am gaaf hadis bii di la kii que ne mooy moytu lool fa ashara al hadis ila amri bi firaqiha li yazul at-ta'zir ngir mbugal boo nekk sa xol même ah gaa yële moom ñi ko gëm am pas mu ne boo amee possibilité seet la ne seetal la ne voilà waaw waaw <laughs> waaw am ñoo xam ne loolu lañ wax waaye imaamu Maalik li mu wax ne la li imaamu Ibnul Arabi wax loolu la woon mooy ne mbir mi daa am aada daa daa yàgg di xew loolu léegi mu ne kon nag moytu ko quoi waaw génnal ci yooyu ngir pas sa sa pas-pas nga daal di koy eh, kii quoi voilà nga daal di koy garder mais tekkiwul ne loolu daa am loolu de toute façon mbir yàllaay dogal qul la illa ma kataba allahu lana ak ma ma asaaba min musiba fa bi idnillah waaw ma asaaba min musiba amul dara loo xamante ne luy dale la waaw waaw illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla moo tax yooyu ay pas-pas la yoo xam ne dara baaxu ci waaw jàpp ne walla jigéen gi moo la teg li nga teg da wax lu amul walla da wax lu la amul waaw mooy yéen nag wayen kaana suumu fii shay yéen lépp leen koy def mooy ci yi waaye loolu xam leen ne jariñu dara du mooy yokk du mooy lore lii lore ad-duru wan-nafu min ar-rahman lore ak njariñ ci borom bi fee dell ak yërmande lay jóge laysa min al-bidaani was-suudaani jógewul ci ko weex jógewul ci koo xam ne ku ñuul la moo tax yooyu ay caaxaan la moo pas-pas yooyu léegi ñu jeexale xadiis bële bu imaam Abu Daawuda bi moom gis nañ lëkkaale nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaana laa yatatayyar Seydina Burayda nekkul woon di def tatayar fii shay'in ci dara di gaafalaateeg ci dara waaw loolu lii mooy pas-pas mooy yàllaay def kan moo fiy def accord wallaahu xalaqakum wa maa ya'maluun borom bee leen bind ak li di jëf lépp lu fi ne moom la li ko soob kese mooy nekk fa'aalun limaa yuriid waaw te lépp loo xam ne dogalu ko ci yow du la laal waaw wala law anna law anna waa asamaan ak waa suuf ak ñépp dañoo dajaloo ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak xadiis boobu am solo bu ñu dajaloo ñoom ñépp ku dul yàlla ñi dul yàlla ñépp ngir jariñ la buñ la jaral loo xam ne borom bi bindoon ne lool njariñ lool dañ ci jot waaye buñ dajaloo ñoom ñépp ne dañ lay lor ci loo xam ne borom bi dogalu koon bindu ko woon lu jiitu duñ la lor lu dul loo xam ne borom bi fekkoon na ma bindoon ko ci wa jaffati suhuf yëkkati nañ xalima yi ñu doon bind dogal ya te këyit yañ doon bind dogal ya wow nañ kon yooyu ay affaire caaxaan la ka moo tax yonent saa salaam kaana laa yatatayyar nit ki nag boo nee ci yoonu yonent bi saa salaam di jullit da ngaa war a gar da war a nekk koo xam ne moom la la yow borom bi royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na pour yéen ci ndawal yàlla saa salaam rawikaay bi gën a baax kon nag bu boobaa waroo bàyyi sa pas-pas yu mel noonu di ko dugg waaw aaya bi gaafalaateeg fu ñu la fekk yaa ngi gaafalaateeg voilà loolu wal iyaadu billah loolu lu jara bàyyi xel la voilà kon mu ngi noonu waaw ba pare di gàgg lu baax boo gisee lu rafet nga jàpp voilà jàpp ne ah maanaam yàlla damaa na defal lu baax mais bul jàpp le contraire que jàpp ne voilà lii nii tur bi nangam loolu day wane ne ci saa si tay ma dee bay lox déedéet. waaw dangay xam ne rek li ma gënaloon moom ah mooy bu doon beneen boo xam ne buy buy wane lu rafet voilà mais yàlla lii la def nga tudd turu yàlla voilà sant yàlla tudd turu yàlla julli coreen saa sam jeex na yooyu yëpp dara du la ci dal waaw lu la ci dal nga xam ne lii la yàlla bindoon ngir man ah moo tax kaana ah, laa yar lëkkaaleem ak suñu buntu baabu na nahyi ani tatayur yeneen saa sam buntu bii di tere ay gaafalaat yeneen saa salam nag daa bokk ni ko yàlla melala woon te moom la ñu royloo kaana laa def loolu quoi di gaafalaateeg ay gaaf ak ngay walla nangam ak nangam daa nekk koo xam ne ak parano lay doon nit koo xam ne fu mu xooli nit mooy koo xam ne day mujj sax moom ci boppam du tranquille nit la koo xamante ni bu day tiit même bu nekkee moom kese waaw ndax lépp lu xew interprétation bu bon la ko jëme day wane ne kooku fi mu fi xolam féete mooy ci lu bon moo tax mu ñëw rek mu jàpp ne tay mat yee wuy yaay yooyu wuy sama nday wéey tay mat yee ak nàngam ak nàngam loolu lépp caaxaan la wal iyaadu billah kon nag loolu nañ ci bàyyi xel siyaanatan an an an an an an an aqidatun saxiixa nga daal di woo aar sa pas-pas bu wér bi jullit war a am insha allah bii di ñëw ñu gis xadiis bi ci mujj waaw moo xamante ne nii nag ah, ah, ah, ah hmm?